ainsi de suite ainsi de suite kon naka lañ man ne da doon tudd tur yàlla da doon tudd buur yàlla jamono jone saa su nekk ci ci ci ci ah waa xaalam yëpp état am yëpp loolu mooy kon këne da doon tudd laat nañam dëggal ci bërëb yi comme niñ ko xamee bu doon génn këram bu doon dugg këram bu doon toog bu doon jóg bu doon bu doon lekk bu doon naan loolu lépp ah azkaaru sabaax azkaaru euh, masa yi mu doon def yooyu yëpp dañu doon gis mais fële it nee nañ la da doon tudd féppam kon kay mooy bërëb yooyu te leer nañu defu ko woon kon fan la ko doon defe mais xol waaw xol te loolu nag mooy nit ki loolu moo tax léegi nag bërëb yooyu yëpp yi nga xam ne nit ki day wéet ba doon na ko du fa mën a wax même wax leneen rek dañ ko fay tere même wax leneen rek dañ ko ko fay tere mooy ne yooyu day mujj transformé wu nekk bërëbu xalwa yoo xam ne day wiit ak boromam subhaanahu wa di ko sant di ko tudd ci xolam voilà ci xolam day wiit ak boromam subhaanahu wa mu nekk ay ay bërëbu xalwa si loolu moo tax te bu nekkee bërëbu xalwa nekk bërëb yoo xam ne nooy tudd yàlla xol ngay tudde yàlla mooy kon yow nekkee fu bërëb yooyu danga fay def yàlla yu rëy rëy yoo xam ne nit tudd na yàlla ak làmmiñam du ko am waaw parce que tudd yàlla ci xol moo gën a rëy ala anna fil jasade mudra ida saluxa saluxa aljasadu kull wa ida fasada fasada aljasadu kull alaa huwa alqalb alaa yëgu ngeen ma yëgal leen inna fil jasadi mudgha am na ci corps humain yaramu doomu aadama dogu yàpp woo xam ne dog woo xam ne ida saluxa bu rafetee bu baaxee saluxa aljasadu kull yaram yu yépp baax waaye wa ida fasada bu yàqoo fasada aljasadu kull yaram yépp yàqu alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen huwal qalb mooy xol te loolu moom la suñu boroom ne alaa bi zikrillahi tatma'innul qulub alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen bi zikrillahi ci tudd tur yàlla di nga koy tudd tatma'innul qulub ci la xol yi di dale xol nag balaa mën tudd yàlla day dal moo tax yaa ayyatuha nafsul mutma'inna day nekk ci sakina nekk ci dal di tudd boroomam xol boobu la naan ak ruux boobu la naan ak bakkan boobu la naan nga am day mujj lépp nekk benn mu ne ko irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya kon mooy bërëbu xalwu yooyu day mujj nekk bërëbu jaamu yàlla waaw moo tax ngay gis <laughs> nit ki day dem ba mooy toilette yi du nekk bërëbu yëg yëgadukaay di ak fuñ naan é fii saytaane xobu sa xabaay sa fa ne mooy yow bërëb la boo xam ne boo fa newee dangay nekk en relation ak sa borom ci sa xol ndax ca xol lu koy tudde waaw te buur yàlla lan la yonent ma lay saar sa am inna allaha la yanzuru ila ajsaadikum wala ila suwarikum buur yàlla du seen karkaas yii seen yaram yeeg ah seen ni ngeen soloog yooyu lay xool di ak nan ngeen mel waaye li nekk ci seen xool yi lay xool bu ko xoolee nag gis fa tudd turu yàlla sant ko di ko tudd te loolu mooy dundal xol mooy nit ki du deñ kon di wéet ak boroomam jamono yooyu dafay ne gaay jàpp ne ah ana diw mu ngi ci toilette bi moom nag dafa nangoo yàgg ci toilette bi ndekk gaay xamuñ lu tax nga yàgg fa <laughs> waaw parce que comme que ñoom ni ñu ko jàppee mooy bërë bërëbu yëgadikaay la rek waaw da fay dem bon soulager wu après kii am na ñoo xam ne moom seen cendrier lañu fa teg ah dóor seeni mégo buñ bi muqi moment de muqi la teg voilà la nga gis gaayam ne dañ fay aménager benn bibliothèque di fa teg ay magazine mais ñooñu ñooy ñu xamul waaw ñooñu ñooy ñu xamul waaye xamuñ ne bërëbu xalwa la boo xamante ni nit ki comme ko du mënula tudd boroomam ak làmmiñam xolam lay tudd boroomam di dellu ci moom loolu moo tax buy sëy ak soxnaam noonu lay demee waaw moo tax muy nekk en symbiose en harmonie ak boroom ah nekk ci giiju boroom bi manifestation boroom bi ci loolu parce que foofu noonu moom it xolam lay sante borom bi subhaanahu wa di ko tudd mais loolu ay dimension la yoo xamante ne nii nit ki <laughs> mooy loolu moo tax man la côté bii nii bii nii mu njëkk a wax dafa garaw maratibul jihaad yi mu ne ñeent yii wahiyal qalb bi ci njëkk mooy xol te mooy bi nga xam ne mooy mooy yépp lay àndal mooy gis nga xol bi daa war a ànd ak yépp ndax bu àndul ak yépp moom étape la ci mais étape la boo xam ne yeneen yépp day daw ci yeneen yépp yi ci des yeneen ñett yi ndax bu ci doxul du baax lan moo tax mooy bil qalbi kon boobu wal lisaani wal lisaani ak ba làmmeñ mooy nit ki nga xamante ne bu war yàlla da koo may xam-xam kooku lan mooy jihaadam fu fekk nit ñi di caaxaan di nara da di nara di wara di neenal dëgg moom lan mooy mooy mu leeral wa jaahidhum bihi jihaadan kabiira la suñu boroom wax alquran ji xam-xamu sunna bi ma la jox xam-xamu alquran bi nga yor wa jahidhum bihi jihaada teg naafiq yi ak ñi nga xam ne ñooy yàq diine gi bihi ci alquran ci xam-xam jihaadan jihaad kabiran bu rëy waaw mooy bi lisaani di leeral masala yi foo fekk lëndëm loolu moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nekkoon vraiment ñoom ñooy mafaatixu xayr moo tax mooy caabi yi ubbi bunt yi moo tax fu ñu mas a dem non boroom xam-xam il n'est pas insouciant loolu moo tax ki xamul danaan sawaay moom il est partout quoi moom moom moom mooy eh, dañ naan moom moom lu yëngu mu bëgg cee wax alors que du loolu mooy dafa am obligation obligation leeral li nga xam ne mooy charia bi ko suñu boroom xamal taxaw gi mu taxaw tànk yonent bi alayhi salaatu salaam moo tax amul droit dem fenn gis ne lii nii jaaduwul mu toggi noppi yow mi nga xam ne nag xamoo yow foofu la zalika zalika mablaghuka min al-ilm tax nga naan kii moom moom moom c'est que nag moom moom lu ñëw mu bëgg cee wax mooy yow parce que sa sa yow foofu nga toll foofu la sa niveau toll mais ki ngay waxal tollul foofu dafa dépassé foofu mënu la def ni yow responsabilité la du du du loo xam ne moom moo ko imposer boppam xam nga des fois des fois noppi mooy gën a neex mais dangaa amul sañ-sañu noppi waaw fois nga wax foo xam ne leer na ne sa wax man naa risquer mais mënoo def leneen lu dul nga wax mënoo lu dul nga wax parce que mbir yi dafa war a leer te taxiirul bayaani an waqtil xaajati laa yajuuz yéexe leeral ci sharia ci diine yàlla jii loo xam ne dafa waroon a leer nga yéexe ko ba gaa yi def dugg ci tuuxi duuna loolu laa yajuus nit ki amul droit def ko moom loolu day tegu ci kawam responsabilité boobu tout le temps day tegu ci kawam moo tax bu demee ak kër gis gaa yi am ñoo xam ne jigéen ñoom bu ñu julli seen loxo yépp ngi feeñ seen tànk yi feeñ aleykum salaam seen tànk yi yépp ngi feeñ mais mënu la noppi toog di xool danaan ah soxna si yow sa julli ji bi da doon jullee sànq bon sa yaram wi dese naa muuru ah voilà sa sa sa sa yaram wi dese nga koo muur parce que boo jullee tey sii di feeñ loolu noonu mooy julli xam nga loolu nit nga am see moom nag moom moom wala ndaw moom nag damay xas rek fu ma fekk xas ma moom moo ko gisee xas mais c'est que dafa amul choix amul choix lu dul de wax loolu manu la def leneen mooy waa ji dafa amul droit amul droit bi amul dafa amul sañ-sañ bi te gis nga mooy wax boobu mooy bi lisaani googu loolu mooy man raa minkum munkaran bi mooy bi bi bi naan bi lisaani yi loolu boroom xam-xam ak ku xam ne lii moom nii la même bu dee aw ma dal yi xam naa ne baaxul naa ko kooku loolu mooy jihaadam bu boobaa waaw kooku loolu mooy jihaadam bu boobaa noonu lay jihaade mooy bi lisaani yi te loolu bu àndul ak li ma la doon wax ne xol moo ci ëpp solo ndax mooy dox ci yeneen yépp te moom étape la ci mais moo soutenir yeneen yépp mooy ne gis nga waa ji waa ji nga xam ne day jéem a yeete di leeral masala yi di leeral diine ji ci làmmiñam bu dee ne xol bi ànd ci mooy buur yàlla taxul da koy def ngir nit ñi gis tël kooku du mbiram du baax waaw day bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yonent ma saa saa wax boroom xam-xam bokk ñi ñett ñi njëkk a dugal safara koo xam ne buur yàlla da koo mayoon xam-xam waaw ndaka ko da ko doon def ngir ngistal kon lool la kon loolu mooy xol bi il faut mu dëggu ak boroomam même booy ñëw di sikkar di jihaat ci yàlla di jihaadal borom bi subhaanahu wa ndax sa ak sa làmmiñ il faut sa xol dëggu mbir mi nga def ko xaalisan li wajhillah kon nam nañ waa ngoog doo toog rek naan maandu leen wax naa leen loolu du wax maandu leen loolu du wax maandu mooy nga gis boo gisee lu dul noonu nga wax ne lii du noonu ak ay teggin yée nit ñi mais doo toog bàyyi leen ñuy nekk ala shafa jurufin ci kàmbu safara nga toog leen xool naan dama maandu mooy yow fu ñu dugg diñ fa duggool kon mu ne wal lisaan mooy deuxième wal maali ak alal comme ni naa Usmaan def beneen martabaay jihaad te wax na ko fan yee mooy alal mooy alal nit ki dangay joxe sa alal dangay ngay joxe sa alal te sa alal jooju boo koy jox te sa xol dëgguwul ak sa boroom mooy alal jooju du baax mooy ki nga xam ne day joxe ngir riyaa te man sammaa sammaa Allahu bi wa man raa wa man man raa képp koo xam ne. Euh, day day ngistal bëgg ñu dégg dégg ko ci lu kii deful dara ngir yàlla lépp ngir ñu naan way fulaanun diw ak moo def lii diw moo joxe lii ah suñu borom day def ñu dégg la ci lu yées booy ngistal bëgg ñu lay gis naan diw way aka ba moo kii moo kii yooyu la tax ngay def buur yàlla day def ñu gis contraire bi ci yow kon mooy mbir mi xol bi it il faut mu dëggu même booy def ak sa alal sa xol dëggoog sa borom mu nekk loo xam ne day day day day day nekk lu sell ngir sa borom ndax innamal a'malu binniyaat mu ne wal badan ak li nga xam ne mooy sa yaram it booy jihaat marta ba ter boobu mooy beneen bi mooy nekk ci champ de ndax ñépp mënoo toog rek naan yéene naa ko jeex na mooy da ngay dem sur place mais boo fa demee di xeex te buur yàlla taxul mooy sa xol bi sellul yéenewu ko borom bi subhaanahu wa ta'ala da koy def ngir nit ñi riyaa am mooy du baax mooy la mu waxoon moom alayhi salaatu salaam de ah ñu laaj ko inna ar-rajula yujaahidu hamiyya inna rajula yujaahidu li yura makanahu fi sabilillah ar-rajulu yujaahidu eh, hamiyya yuqaatilu hamiyya ñu laaj ko yu bare kan moo nekk ci yoonu yàlla mu ne man qaatala li takuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah liñ ko laaj yépp yonent mi alayhi salaam ne ñu ne ko kii diwa ngi day kër këri di xeex di def lu ne ci yoonu yàlla la wax waaye moom non da koy def ngir tark fi mu bokk dañ leen a laal dinañ xam ne ñun kenn duñu kii ñun leen gi voilà geneen ki di def parce que ngir lan ngir liyu raamakaan ñu ne jë sa waaye ndeketi gëriyee la ndeke sa waaye zéro la waaye keneen ki day xeex li ah ngir lan moom moom moom moom dara fanatisme ak ak affaire communautarisme ku ci dugal ñu ne ko kan moo nekk ci yoonu yàlla mu ne daal ki nekk ci yoonu yàlla mooy ci xeex li takuna kalimatullahi ngir kalimatu laa ilaha illa allah nekk féete kaw te loolu xol la voilà moo tax xol moo su moo sutendre yooyu yépp lii mooy ñeenti mooy ñeent maratibul jihad al xol wal lisaan làmmiñ ak li wal maal ak alal wal badan ak yaram te bu ci dem bu ci ne day ànd ak mu njëkk bi muy xol bu ci ne day ànd ak xol mu ne wa fi lxadiiti imaam ibn al-Qayyim al rahmatullahi alayhi ci azzaad ba mu ne wa fi lxadiiti i xadiis bi yonent mi alei salaatu salaam jaahidul mushrikiina bi alsinatikum wa qulubikum wa amwaalikum mu ne jihaad leen ak mushrikuuna yi ak seen lan ak seen alal yi bi alsinatikum ak seen làmmiñ yi wa qulubikum ak seen xol yi wa amwaalikum ak seen alal yi xadiis boobu noonu imaam abu daawud as-sijistaani soloo na ko ak imaam ad-Daarimi imaamu Ahmad ibn Hanbal soloo ko tamit ak imaam an-Nasaa'i te bu wér imaam al-Haakim daal koy soloo al-Mustadrak wéral ko imaam al-Dhahabiyu rahmatullah alayhi ne moom bu wér kon alayhi salaatu jaahidul mushrikiina xare leen ak yéeféer yi bi alsinatukum ak seen làmmiñ yi yow mi nga xam ne bind article nga am waaye maadaama la ngay bind leer na te jub waaw wala même bu dee mënoo bind waaye ki mën a bind moom bu bindee man naa am mën nga koo corriger ki am xam-xam mën naa bind waaye yow yaa ko gën a xam langue beeg yooyu mooy mën nga koo corriger yow lool mooy sa jihaad waaw article yi ñuy bind ngir di neenal wone ñàkk a taxawu wax ñi nga xam ne ñooy daganal yenn yi ci diini ji wala yu mel noonu loolu sax bul xeeb waaw jaay mooy yow da ngay loolu sa làmmiñ waaw sa plume sa mbind yooyu yépp ko xeeb waaw kon mu ne imaam Ibnul Qayyim mu ne wa minha bokk na niñ ciy jàng ba léegi taxriiqu amkinatil ma'siya mu ne wa minha taxriiqu amkinatil ma'siya allati yu'sa Allahu wa rasuluhu fiihi fiiha wa hadmuha kama xaraqa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam masjid ad-diraar wa amara bi hadmihi wa huwa masjidun yusalla fii wa yudkaru ismullahi fii lima lima kaana binaa'uhu diraaran wa tafriiqan bayna almu'miniin wa ma'wan lilmunaafiqiin wa kullu makaanin haadaa sha'nuhu fa waajibun ala al-imaami ta'tiiluhu immaa bihadmin wa tahriiqin wa imma bi taxyiiri suuratihi wa ixraajihi amma wudi'a lahu wa idaa kaana haadaa sha'na masjidi diraar ah sha'na masjidi diraari fa mashaahidu shirki allatii tad'uu sadanatuhaa ilaa ittixaadi man fiihaa andaadan min duunillahi ahaqqu bilhadmi wa awjab wa kadhaalika mahallul ma'aasi wal fusuuqi kalxaanaati wa buyuutil xammaariin wa arbaabil munkaraati waqad xarraqa mu ne waqad xarraqa Umar ibn al-Xattaab qaryatan bi kamaalihaa yubaacu fiiha al-xamr wa xarraqa xaanuuta Ruwayshid as-Saqafi wa sammaahu Fuwaysiqa ilaa aaxiri maa qaal mu ne bokk na li ñuy jànge ba léegi ci gazwatu Tabuk ah taxriiqu amkinati almaasiya allati yusa allahu wa rasuluhu fiha wahdmuha mu ne dañ ci jànge mu ngi ñëw nag ci masjidu diraar muy la mosquée de la discorde waaw la muy masjidu diraar bi nga xam ne moom la naafiq yi taxawaloon bi nga xam ne ci la aleyhi salaatu wassalaam di génn Tabuk ñu woowoon ko ne dañoo bëggoon nga ñëw inaugurer ñu ko jullil ñu fa mu ne leen dama nekk ci tukki xanaa ngeen xaar ba ma ñëw umpalewu ngeen ne ci xare laa jëm bu ñu ñëwee kon insha ci yoon wi suñu boroom yëwel ko bi muy ñibbisi ñëw ba soreetul Medina ah. mu daldi ko koy yëgal dëgg dëgg mbiru jàkka joo jële mu yónni ñu dem daal di koy hein di koy taal loolu nag lay wax nii mu ne wa minha kon bokk na liñ ciy jànge taxriiqu taal amkinatul ma'siya bërëb yi nga xamante ne fa la ñuy mooy yàlla waaw bërëbu yi ñuy mooy yàlla allati yusallahu fa nga xam ne fa la ñuy mooy yàlla wa rasuluhu ak ndawam bi fiiha sallallahu alayhi wa sallam foofale ak màbbal leen kama xarraqa comme ni nga xam ne la lakke taal rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam muy la mosquée de la discorde di jàkk ji nga xam ne naafiq yi defuñu ko woon lu dul sape woon indi féewale féewaloo ci biir jullit yàq seenu ànd tas seenu diggante indi lor seen biir waaye mu nekk foo xamante ne nii fala kuffaar bu mag ka kuffaar yu mag yi ak ku mel ni euh, way kële euh, mu tudd euh, alfaasiq abu amir al faasiq naroon a def QG muy quartier général waaw mu ne comme ni yonent bi aleyhi salaatu wa salaam taale jàkka jooju wa amara bi hadmihi sallallahu alayhi wa sallam mu digal ñu daal di koy màbb mu ne te wa huwa masjidun yusalla fii te pourtant jàkka la joo xam dañ fa doon jullee waaw parce que ñoom bi ñu ko paree xam nga ñëw ne pour mu inaugurer ko mais entre temps gëm loo nit ñi ne jàkka ngeen ñenn ñi ñëw di julli waaw mu ne malgré jàkka joo xam ne yusalla fii xam nga léeg-léeg mbir dina commencer benn bâtiment ñu defar ko ba nit ñu commencer waaye. jamono dañ koy inaugurer jotagul ah loolu doo ko gis waaw du tout le temps la ñuy inaugurer jour ba ñu ko inaugurer ca lañ commencé di ko utiliser léeg-léeg ñu commencé waaye inoguration bi jotagul ñu bàyyi nag ba bés bu rafet li ñuy wax après nag ñu ne nañ ko inaugurer nag waaw ay <laughs> ah, il faut inaugurer toujours inaugurer encore inaugurer la suñu président ba woon doon wax <laughs> mu ne mu digal ñu daldi kon toj jàkka jooju moo ne te wowoo masjidun yusalla fi jàkka la joo xam ne dañu fa doon julle wayu karusmullahi fii am na ñu fa doon dem di fa tudd tur yàlla waaye lan moo tax malgré tout ça mu ne nañ ko toj mu ne lima kaana bina uhu diraran ndax ndax tabax lañ ko sampe la tax ñu tabax ko mooy lor la wa tafriqan baynal mu'minin ak tasaare féewale jullit ñi wa ma'wan lil munaafiqiin mu nekk bërëb boo xam ne fa la ñuy daje fa la ñuy ne di fa daje ngir naafiq yi mu ne wa kullu makaanin hada sha bépp bërëb nag bépp lieu boo xam ne lii nii mooy mbiram mooy li yoo fay xew fa waajibun al imaami ta'tilu imaam bi muy njiit bi président bi wala que président bi jox mu jiite gox boobale muy le le préfet wala le gouverneur wala le le de région kooku noonu dafa war waaw fépp foo xam ne gis na ko ci territoire mooy réew moo xam ne charia lañ fay doxal bépp bërëb bépp endroit bépp lieu boo xam ne local boo xam ne li mel nii moo fay am même bu dee dañ ne jàkkay la jàkka la sax mais lii moo tax ñu def ko fa Hmm? mooy dañ koy toj waaw wa imma mooy tantiluhu mooy mu soppi loolu neenal la taxoon ñu def ko fokk mu dindi ko léegi nag am na ay choix imma bi hadmin wa tahriq soo mu def nii yonent bi alei satu salaam digal saxaaba yi ñu def mooy dem mabbu ko taal ko mabbu ko soo mu def lool wa imma bi taxyiir suuratihi wa ixraaj amma wudi'a la wala mu ñëw nangu affaire bi confisquer les lieux waaw loolu it mën naa ne confisquer suuf si lieu bi complètement changer ko waaw changer ko mooy jàkka ji dañ koo defoon ngir lool ñu changer ko mooy complètement la taxoon ñu defoon ko fa ba pare ña ko yoroon dootuñu ko yor dootuñu ko gérer waaw wa ixraajuhu génne ko amma wudi'a la ca la nga xam ne moo taxoon ñu teg ko fa mooy lu bon yéene yu bon ya taxoon yooyu yëpp ñu soppi ko loolu noo koy soppee mooy jële ko ci loxo yi ñi nga xam ne ñoom ci ñoo seen loxo la ne woon teg ko ci yeneen loxo yoo xamante ne ni yu sell la ñoo xam ne mën nañ faa def li nga xam ne mooy li sob borom bi subhaanahu wa taala te mooy ngërëmam mu ne nag wa ida kaana hada sha'na masjid ad mu ne bu dee ne lii nii jàkkaay yi nga xam ne dugal lor séewale nit ñee taxoon mu jóg muy la la mosquée de la discorde bu dee ne fii la mujjee te lii mooy mbiram bu dee ne ak jàkka la gu ñu def lii ndax la taxoon mooy la taxoon na ko def dara taxul woon lu baax taxul woon bu dee ne mais bu dee jàkka jooju lañ def lii waay waay fa mashahidu shirki allati tad'u sadanatuha ila ittixaadi man fiha min dunillahi waay waay ahaqqu bil hadmi wa awjab waay mu ne bu dee ne ab jàkka mooy jàkka la mais comme que li tax ñu tabax ko lii la yonent may saa saa wax nañ ko lakk nañ ko buum waaw mu ne mais bu dee jàkka moo def nii mais kon kay xam ngeen ne bërëb yi nga xam ne mooy bërëb yi ñuy yi ñuy bokkaale yàlla bërëbu shirk yi hein fa nga xam ne gaay bu ñu fa newee fa la ñuy moye yàlla te nga xam ne bërëb yoo yële ña nga xam ne ñoo ko yor di ko gérer dañuy woote ngir jàpp ña nga xam ne ñoo fa ne def leen ay ndend def leen ay mooy ay ah buñ dul yàlla ñoom rekk nguur ak yàlla gi am nañ ci lu bari waaw mu ne waay waay xam nga ne waay bërëb yoo yële nga xam ne ña fa ne lii wa tax ñu def ko ba nit ñu fay bokkaale yàlla fil guduwi wal asal waay waay xam ngeen ne kon gërëb bërëb yoo yële a xaqu moo gën a yey bil hët mi aw jàpp moo gën a yey ñu damm ñu damm leen daldi leen màbb wa aw jab te fële gën a ware waay mu ne wa kadhalika mahallul ma'asi wal fusuq mu ne naka nii it bërëb yi nga xam ne mooy bërëbu mooykatu yàlla fi ñuy mooy yàlla wal fusuq te gaay nekk fa di te gu mag waaw ne ko mel nañ ne ko waaw loolu mooy yéen bërëb mu ne kalxaanaati waaw comme taverne yi waaw comme taverne yi waaw taver wa buyutul xamaarin mooy taverne yi fa ñuy naane sàngara yi chevalier yi di mos waaw fa gaaye di naane di mandee ba ne tag mooy baar yi baar yi nga xam ne sàngara mooy loolu mooy xaanaat yi ak boutique yi nga xamante ne nii dañ fay jaay yi suñu boroom xaraamal boutique boo xam ne boo ñëwee étagères yi étal yi yépp ay gaa yi gis ñoom ñoomin crondum crondum xaw ma lan lañ koy wax gaa yooyu fa ne ah ñoom champagne ah ñoom ñoom xaw ma nan James gars yi façon yooyu ak Sidi Ibrahim walla iyaadu billah ah waxoon naa la weeru maghrébin yooyu ñu tudde Sidi Ibrahim walla iyaadu billah mooy bu dee yooyu ngay fekk ci étal étal yi sawaay mu ne fa mu ne comme yooyu waaw nga ñëw fekk yàpp mbaan yi ne nii yàpp medd yi ne nii lépp ñu def ci pris mu ne yooyu ñoom ñoo ñoo ñoo ñoo réewum jullit yooyu yëpp la daaneel yooyu yëpp soit ñu màbb ko wala ñu nangu mbir mi génne fa yooyu yëpp soppi bërëb ba di fa jaay soow wala yu mel noonu waaw wala boucherie xalaal mu jeex tàkk mu ne waaw léegi ma ma wa arbaabil kalxaanaati boutique yi nga xamante ne nii dañ fay jaay yu yées yi wa buyootal xamaariina bu bu mooy bërëb ya nga xam ne naankatu sàngara yi mun minu xamru yu rëy yi waaw mooy taverne yi les pubs la ko gaayee wax ci anglais les pubs fa gaayee naan naane ba ne dur waaw mu ne comme yooyu rek waaw daa si ni mooy majaal yi sëñ bi naan majaalisu shaqaawa rek radiyallahu anhu di sëñ Tuubaa naan wajatani bu majaalisu shaqaawa moytu leen bërëbu texee di kaay yi moom lañ naan bërëbu texee di kaay yi mu ne yooyu la waaye waaye xam nga ne bu dee jàkka joo xam ne fu ñuy tudd yàlla di ko fa di ko fa sant ah la yonent bale saar saa wax ne malgré loolu nañ ko damm ndax la taxoon te toj ko ndax yéenéb gaaya baaxuloon waay waay bërëb yi nga xam ne mooy baar yi dansin noonu lieu yi ñuy jaayee de fi nga xam ne dépravation des mœurs fa nga xam ne jaaykatu seen bopp yi di daje hmm? moykatu yàlla yi daje ak ñu leen mën di tudde waaw ci bërëb yi ak yi nga xamante ne boutique la yoo xam ne fa la ñuy jaay yu xaraam yi marché yi ñuy jaay yi nga xam ne yi suñu boroom xaraamal ak taverne yi pub yi fa nit ñay ba ne dur ci baar yeeg ci ci ci ci ci kii ci kii yi kay ah wa arbaabil munkaraat ak fa nga xam ne boroom yu yiis yi fa la ñuy ne waaw maison close maison close gaa yi nga xam ne fa la ñuy fat ut seen réseau de proxénètes di fa di fa di fa di fa di fa jaay yenn xale yu jigéen ñi di fa jaay seen bopp gaa yi def ko réseau waay waay xam ngeen ne bërëb yooyu ñu xam ne fii moom jigéen sàngama ko luyee di fa liggéey di fa di fa di fa di fa accueillir ñi muy accueillir waaye oto yi taxawaal ci mbedd yi nga xam ne comme que kër yi kii watul ñu ut genre façon benn fourgon di ko ca nekkal yooyu kay xam nga ne yooyu yépp yooyu ñoo gën a kon mu ne ñoo gën a si ñu leen ñu taal leen way mu ne waqad xaraqa Umar ibn al-Xattaab qaryatan bi kamaalihaa yubaa'u fiihaa al-xamr mu ne te Seydina Umar ibn al-Xattaab radiyallahu na ab village tout bi kamaalihaa tout entier yubaa'u fiihaa al mu nekk foo xam ne dañ fay jaay sàngara mu ne Seydina Umar radiyallahu taal na ab dëkk tout entier foo xam ne dañ fa doon jaay sàngara wa xarraqa xaanuuta Ruwayshid Saqafi wa sammaahu Fuwaysiqa mu ne <coughs> waa ji nga xam ne moom lañ doon wax euh, euh, Ruwayshid Saqafi benn waay la woon xam nga Ruwayshid <laughs> parce que Ruwayshid dafa mooy Rachid mooy tasghiru Rachid xam nga Rachid euh, mooy koo xamante ne nii day gindiwaate ar rushd du jub waaw guidance rachid waa ji nga xam ne day moom dañ ko day gindi dañ koo gindi mu ne bokk mu tuddee ko fooy ruwayshit dak tasghir bi diminutif bi mu tuddee ko noono fooy siq waa ji ay kii yàpp faasiq la nga naan fooy siq nee leen ko fooy siq ko fi kenn waxati laa wax naan ay ay ay ruwayshit ruwayshit yi lan ruwayshit dina yor ab taverne yi hein Seydina Omar tàllu mbir mi waaw ab boutique boo xam ne fa la doon màggale sàngara ak gaa koy jël mu daal di koy taal ba pare tuddee ko ne gaa kii du ruway du ruway sit waaye fu way siq la <laughs> léegi mu ne <coughs> kon noonu la Seydina Omar da moom nag Saqif la tudd la ci waa Saqiif la bokkoon moo tax ñu naan euh, euh, euh, as-Saqafi butigam boo boobu mu yoroon sawaay gaa yi di fa jaay sàngara Seydina Omar da koo taal complètement waaw parce que la mu ne wasamaaw tuddee kon fu way si xan ah kii ak askàccoor la mu ne wa xarraqa qasra saadin alayhi lamma fiihi an ar-ra'iya mu ne tàllu na paleb Saad ba mooy Seydina Saad ibn Abi Waqqaas la <laughs> radiyallahu anhu waaw xaw nag ndax lii wér na am wérul foogu ma sax wér na parce que euh, gisoon nañu Seydina Saad ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu mooy bi mu jiitee fële Kuufa gisoon nañ tarjamaam waa Kuufa mais Kuufa dëkk bu garaaw la noo dëkk bu garaaw la waa Kuufa ne ko mooñ <laughs> ne waa Kuufa nag waa ñoom ñëpp ah mooy eh, dafa nekk foo xam ne dafa am ñu doy waar ñu fay jóge rek léeg-léeg te boo seetee histoire eh, ndax Kuufa bañ ko tabaxee yàggul noonu mooy jullit ñoo ko fa def ñoo ko créé waaw léegi ñoo ñoo ko samp quoi <laughs> gaa yi dañu ne Seyna Saad dañoo plaindre ci moom Ibn Abi Waqqas moo ne woon gouverneur ba ah xam nga moom mu la woon léegi gaa yi bon am ci ñenn ñu ci ñoo xam ne ay kàccoor lañ di ko tuumaal di ko tuumaal ne moom bon laa yuslihu ar-ra'ya moom daal sa ay fii mu ne plaindre def kii ay plainte ci Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne Saad mii daal dara du rafetal de waaw Saad mii du du du yéwénalul liñ ko dénk de mooy administré mi du leen toppatoo bokk nañ lañ ko doon tuumaal këram gii lay nekk nit ñi soxla ko kenn du ko gis waaw mu nekk ci biir rek kenn du ko gis te moo war a juger nit ñi moo war a àtte nit ñi moo tax lii nii lii nii sax daa wérul waaw mooy wax gii nii daa wérul amaana boo moywul rek ci gaa yi la ko jële <laughs> mooy mooy mooy gaa yi rek waaw historien yi nga xam ne léeg-léeg li ñuy wax dara amu ci parce que loolu gisoon nañ ko daa wérul sax si parce que amul sax wu sikki sàkk parce que loolu gisoon nañ ko Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas bi nga xam ne ci la gaa yi plainte yi bari bari bari dafa yónni son li ñu doon wax naan bu doon tey mooy équivalent euh, l'inspecteur général d'État waaw muy Seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu moom la Seydina Omar ni ngir mu def enquête ci waa Kuufa ah Saad nan la newe Seydina Saad mooy bi mu demee noon plainte yi bari yi gaa yi di ci Seydina Omar démettre ko ci ay fonction woo ko mu ñëw <coughs> mu laaj ko lan moo tax lan moo waral nit ñi yow naka ngay nekk foo xam ne yaa leen jiite nit ñi soxla la boo xëyee kenn du la gis ñu taxaw sa bunt di la xaar doo génn Seydina Saad ne leen yaa amiral mu'minin ne Seydina Omar moo tax lii nii taalul palais Saad ah, daa amul woon palais sax lan mooy pale eh? loolu rek day wane ne lii nii demewul noonu en plus gars yi dañoo amuloon pale te këram amul woon buntu <laughs> mooy këram benn mbaar kese amul woon dara moom day ñëw lu ko doon sutur lu ñu naan am bañ gàcce rek la moo ne woon ko muy nee ci village yi nga gis kër bu bunt bu yaatu du am du am bunt buñ koy tëje mais ci kanam dañuy def benn sàkket woo xam ne ku taxaw fële doo mën a gis li ci biir lu mel noonu rek la amoon mais gars yi dañ doon ñëw bëgg ko kii sa moom du génn Seydina Omar radiyallahu anhu laaj ko mais lu waral loolu mu ne ko man de yaa amiral mu'minin benn yére la am benn yére laa am bu ma ko solee ay fan nag mu tilim dama koy fóot bu ma ko fóotee li tax ñoom ñii buñ ñëwee duñ ma bëgg ma génn du ma mën a génn mooy yére bi day fekk ma fóot ko weer ko te bala maa génn dina wow xanaa loolu de moo tax may yàgg lool te loolu loolu li ma xew barewul de loolu de lañ ma ne loolu la ñeet wax naan man dañ may soxla duma génn Seydina Omar a lay ñëwee di tàllu foofu saa mu laaj ko te suñu boroom moo <laughs> jàngal ñu ñun ñépp yaa ayyul ladina amanu ñoom ñi fekke woon bi aaya yi wàcc in jaakum faasiqun bi ba fatabayyanu te ñi doon wax lool plainte yooyu ay fusaq lañu waaw ku leen yéen ñi gëm yàlla bu leen daf faasiq indilee ab information na ngeen leerlu ba xam ndax loolu noonu la demee Seydina Omar ibn al-Khattab ku koy jàngal lool ku toll Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ak ni mu xame kan mooy Sa'd radiyallahu ta'ala anhu te dinañ gis léegi dinañ wax li mu waxoon bi muy génn àddina li mu waxoon ne maa ngi dénk xalifa bi ñëw sama ginnaaw te gis nañ ko keroog rek bi nga xam ne la ñuy gis tarjama Seydina Usmaan rappelé nañ loolu dina xam kan mooy Seydina Sa'd ibn Abi ak fi mu toll ak ni mu baaxe ak ni mu jege woon Yonent bi sallallahu ak ki mu doon mu ñëw rek ñu ne ko eh, moo def lii rek mu tëb taal këram saanoon mais loolu xalaat la mukk kon lan moo taxoon mu yónni Seydina Muhammadu nu Maslama hein lu tax mu yónni woon ko moom naan ko demal nga nga def inspection nga laajte mu dem Kuufa moom Seydina Muhammadu nu Maslama di laaj di dugg ci jàkka yi di laaj waaw demul ci kër yi de ci jàkka yi di laaj <coughs> ah <coughs> seen gouverneur bi moom Sa'd ibn wax Waqqas radiyallahu anhu moom lan ngeen ko mooy lan la ci yéen ndax mu ngi doon doxal li war wala déet il était juste envers ñépp wala déet ñépp wax lu baax ba mu ñëw ci quartier bu waa sàngam ba nii fulaan am benn waay bu jóg ne bu dee de dag ñoo laaj ci sànd fa innahu moom de la yuslihu ar te tamit du séddale lu jub du séddale jamais moom il pas juste ah Saad n'est pas te du yéwénal ñi mu jiite mukk du leen faale sax te muy séddale li muy séddale day jeng waaw li muy séddale day jeng waaw Seydina Saad ibn Abi Waqqas ne ñaan ca saa si ne buur yàlla bu dee ne kii waxul dëgg bu dee kiy waxul dëgg ñaanal ko ñaan goo xam ne dafa dal waa ji bala moo faatu waaw waa ji li mujj nekk benn benn faasiq bu mag la doon ñëw ba nekk mag bu jigéen ñi romb ay xale ay ay doomi ay moroomi sëtam muy jéem a am lu muy bànneexu ci ñoom di leen xool ak a laal buñ ko ne waaye yow góor gu toll ni yow màgget mu toll ni yow ngay def lii mu naan asabatni lo dawata ar-rajul as-salih Sa'd ibn Abi Waqqas li ma dal bu leen ma ko jàppee du dara waaw ñaanu góor gu baax moo ma dal muy Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu moo ma dal de waaw kon kooku kon gisoon nañ moom nan la demee Seydina Omar dafa dem def bi mu defloo enquête Seydina Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu ñëw dafa la ko contrat ne lii la <coughs> mu xam ne gaa yi waxuñ dëgg mais comme que demee ne nii waajooj waxul dëgg parce que ñépp ne moom dafa juboon apprécier ko wax ci mu ne mais malgré lool naa ko téye fii sans du toogal <coughs> léegi keroog bi muy génn àddina la la bi mu tànnee six ñi mu tànn moom Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ne gis naa ne ñii <coughs> yonent ma sallallahu alayhi ba muy génn àddina dafa génn àddina wa huwa anhum raad te ñoom ñii da leen a da ñoom ñépp bi muy génn àddina ku nekk làq na ngërëmam fa dakara Usmaana mu tudd Seydina Usmaan ibn Affaan radiyallahu anhu wa Ali ibn Abi Taalib wa Sa'd <coughs> mu tudd Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas Abdurrahmaan ibn Awf seydna abdirahman ibn wa talha ibn ak seydna zubayr ibn al-awwam <coughs> radiyallahu anil jami' ha ba pare mu ne leen nag <coughs> tànn leen kenn seen biir bu ngeen tànnee Saad de ah, tànn ngeen ku ko man koo xam ne yell na nekk xalifa ginnaaw man waaw bu ngeen tànnee Saad fa zaaka waay waay kon li ngeen yéen juróom benn yii bu dee ne Sa'd ibn Abi Waqqas ngeen def xalifa ah tànn ngeen ku jar mu nekk ku jar a nekk xalifa ku yella nekk xalifa ndax ñoom ñépp ku nekk mënoon taxawu bërëb boobu waaw waaye nag mu ne bu dee nag du moom lañ tànn ki nga xam ne mooy xalifa bi ñëw sama ginnaaw nay sukkandikoo di dimbale ko Sayyid Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu hein mu ne ah man démettre ma ko ci ay fonction mam parce que daa wor de waaw waaw nii lam anzilhu an xiyaana du dama ko fam ne woon kuufa gam ne woon ma jëla ko fa bu le bu kenn yaakaar ne parce que dafa am lum def dafa démérité moo tax ma dind ko fa wala dafa def crime de lèse-majesté déedéet mukk deful dara lu tax ma dindi ko fa problème amoon nag mu dindi ko fa pour rek apaiser mbir yi tamit problème bañ am waaw waaye waaye maa ngi leen di dénk ci Saad mi xalifa bi ñëw sama ginnaaw waaye nay sukkandiku xalaatu Saad ibn Abi Waqqas kon kooku naka la Seydina Omar di taali këram moo tax lii nii wérul voilà Seydina Omar fenn la taalul en plus daarul woon pale sax bañ naan xasru sax <laughs> wax wax raqa xasram na Saad moo tax gis nga affaire yi <coughs> gis nga nettali yii nii xam nga nit man na ko liir fii nettali après mu nekk lu law ñu koy wax alors que boo seetee li li wér dëgg-dëgg gis nañ tarjama Seydina Saad ak tamit lan lan moo tax mu jóge Kuufa ak loolu te waa Kuufa li doon wax sànq mooy <coughs> dafa am ñu am problème foofu ñu ko amoon parce que gis nga nii ñu tuumaale Seydina Saad ibn Abi Waqqaas mais noonu lañ tuumaale woon ña fa Seydina Usmaan tegoon di te li lay wan ne mbir mi du ci ñam fa tegoon Seydina Sa'd fa la ne woon bu dee saxaaba bu toll ni Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas benn saxaabi bu Seydina Ali ne man de moom laa ma sa dégg yonent ma lay naan ko jënd naa la sama ndey ak sama baay kenn Sa'd ibn Abi Waqqaas keese laa ko ma dégg keroog Uhud yonent ma lay saat di dindi flèche yi di ko jox xëy ji naan ko irmi Saad fidaaka abi wa ummi sànnil yow Saad jënd naa la man alayhi salaatu salaam sama ndey ak sama baay mu ne hee man Ali la loolu sëy naa Saad rekk laa dégg yonente ma alayhi salaatu salaam wax ko amul amul kooku bu dee kooku la ñuy tuumal mu nekk mustajaabu da'wa ku suñu borom mayoon liñ naan may ko lijaaba daanaka lu mu ñaan mu dal hein baax nekk ba Seydina Omar naan kii de bu ngeen ko falee xalifa ay way fal ngeen xalifa waaye nag bu ngeen ko falul ku fi falu sama gannaaw maa ngal la waaye maa ngi lay dénk nga nga nga sukkandikoo ci moom bu dee kooku la lenn ci waa Kufa di tuumaal kon bu ñu tuumaalee ku gën tuuti kooku garaaw waaw garaaw <laughs> ah sikk newul ca na fa ña fa Seydina Usmaan tegoon ñuy ay saxaaba ah ñooñu noonu naa Saad leen gën mais ñay tuumaal Seydina Saad was dinañ fa bàyyi ku ko gën suufe ah mais waxuma la loolu <laughs> ñoo ngeeta pensé na Ali no xawaari ji fan lañ ko faate foofu ah foofu Kuufa <coughs> fa lañ ko faate seydna al Xuseyn ba muy dem foofa la ko seydna Abdullah ibn Abbaas ne ko ah al Xuseyn ibn Ali ibn Abi ah Kuufa bu fa dem de fa lañ reye woon sa baay seydna Ali ibn Abi sa baay fa lañ ko faate woon de foofu wóorul suuf soosu wóorul mu ne gaayee ma woo mu ne ko ah man de bu doon man la bu doon man nga déggal kese Ibn Abbas doo dem doo fa demaa ah, foofu <laughs> non doo foofu bu doon man man man la alxas alxuseyn doo fa dem de ah waaye comme ko joxewoon na parolam nu muy def ak parolam mu ànd ci dem ba mu demee gaay trahir ko waaw doomu aqiil yaak ñépp gaay trahir lañ trahir waa ahlu bayt livre leen ba gaa yi faat leen ah mu dem gaa yi ñoom ñépp ñu trahir leen faat fa waa ahlul bayt ñu bari mooy kon problème bi ci kan la nekk ndax boo ma nee problème bi ci Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas la ne woon ma ne la ah waaye mais <laughs> mais problème bi mooy hein ah bawuñ fa Seydina Ali tamit de bawuñ fa doom ji Seydina Al-Husayn tamit de kon problème bi mooy am na ñu am problème foofu rek loolu lay tekki waaw kon mooy fenn lii nii dara dëgërul <laughs> après këne daa daa wa xarraqa qasra Sa'd alayhi ci kawam lamma tujiba fii ani raaya ba mu fa newee faale di di di di di fa nekk liñ naan daal a ah, moom daal il est calfeutré dans son palais yëgul léegi xew ci ci ci en mooy il est dans tour d'ivoire il sait même pas qui se autour mooy li ci biti palais bi xamul li xew mais loolu dafa amul Seydina Sa'd bañ kiyee Seydina Omar da ko woolu laaj ko mu ne lii yoo tax man de te loolu mooy bu doon sax tout le temps la gars yi wax mais quelques jours la yow mooy ñoom benn yére lañ ma xame xam nga ne ki nga xam ne ñun nga xam ne saa yi kuñ fi fal léegi ñu jox la ne la aywa eh, changer ci garde-robe nga dem jënd yére yoo xam ne yi nga soxla yi nga soxla ay costume yoo xam ne ay millions nga ciy départ nga ciy dépasse ñii moom yére ba nga soloon ba ngay dem moom ngay yor di ko liggéey tudoo ut dërëmu keneen kooku lan lay soxlaa ba naan waaju buy séddale séddale waa kaddaab bi moo tax mu na mujj na am problème de waaw mujj na am problème deegu ñaaw la faatu mu ne ba léegi moom imaam Ibnul Qayyim war wax ne le fait yonent ma saa saam lu kër jàkkaay discorde bi jàkkaay naafiq yi loolu day wane ne taal kon dancine yeeg gaa yooyu ci réewum njulit loolu moo gën a nekk li nga xam ne mooy lu gën lu gën a jaadu ak fi ñuy jaay mbaam yeeg sàngara seeg bërëb yi nga xam ne fa la ñuy yàqoo mu ne comme ni Seydina Omar taale ëpp dëkk complètement boo xam ne sàngara kese lañ fa doon jaay <laughs> aw ñëwoon village village Beaujolais yi xaw nu muy def fi gars yi màggale la Beaujolais niveau ak ay champagne kon da xaw nu muy def walla yaasu bi la le mu ne après kon mu ne wa hamma rasulullahi sallallahu bi tahriq buyu bi tahriq buyuti taariki xuduuril wa innama manaahu man fiha min alnisaai wa dhurriyati alladina la tajibu alayhim kama axbara huwa ne li nga xam ne li tax taal yeneen yi nga xam ne rawatina bërëb ya nga xam ne shirk kese lañ fay def ña koy yor di wootewu ci shirk ak ñooñu taal leen tamit day mën ne ak taverne yeeg dancine yeeg yooyu yépp léegi mu ne comme ni nga xam ne wa amoon na yitte te bëggoon na rasulullahi sallallahu alayhi ndaw yàlla li bi bu buyuuti taariki xuduril jamaa wal jumaa mu ne comme ni nga xam te yonent mi alayhi lii nii lii nii nii du affaire masjidul diraar rek mais yeneen may sarsam est ce que xam nga ne bëggoon naa taal këru ñi nga xam ne du ñu dem di julli ji ci jàkk yi di julli ji julli mbooloo ñi nga xam ne duñ julli mbooloo te duñ julli àjjuma yeneen may sarsam bëggoon na leen a taal seen kër yi ci seen kaw mu ne wa innama manaahu lii nga xam ne dëgg-dëgg moo moo ko tere ba defu ko mooy man fii min an-nisaa wa ya mooy ña nekk ca kër yi ak ak góor ña waroon a dem julli waroon a ñëw ci jàkka yi julli mbooloo yooyu ak ajjuma yi te defuñu ko mu ne jigéen ña ñu nekkal ca kër yi ak seen njaboot yi nga xam ne ñoom julli jooju du farata ci ñoom ñoo ñoo leen sauvé ñoo ñoo tax yeneen tubaab saa saa defu comme moom ni mu ko waxee. waaye xadis bi xadis bi imaam Ibnul Qayyim di junjun yi xadis la boo xam ne boroom Muwatta soloo na ko muy imaamu Maalik. ibn Anas radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ci salaatul jamaa baabu fadli salaatil jamaa nanga noonu imaamul Buxaari ak imaamu Muslim ibnul Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaabuuri soloo nañ ko ci hadiis Seydina Abu Hurayra mu ne moom Seydina Abu Hurayra anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala walladhi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bi xatabin fa yaxtatib fa yuxtatab summa amuru bi salaati fa yudanu laha summa amuru rajulan ya ummu nnaasa summa uxaalifu ila rijalin fa axriqu alayhim buyutahum mu ne alayhi salaatu salaam sayna Abu Hurayra nee na yonent mi alayhi salaatu salaam dane maa ngi waat ci ki nga xamante ne nii sama bakkan mu ngi ci loxoom muy borom bi subhaanahu wa ta'ala laqad dëgg-dëgg xamamtu bëggoon naa an amura bi xatabin ma digal ñu dajaleel ma ay matt mooy ñu taxanal ma ay matt waaw fa yuxtatab ñu daal di may taxanal ay matt ay sayu matt indil ma ko summa amuru bi salaa ma digal nit ñi ma digal ne nañ leen fa yudanu laha ma ne julli jot ma ne ay woon noddu leen bilaal noddal comme bilaal noddal mu noddu bi mu noddee summa amuru rajulan ma woo kenn ci sama saxaaba yi ne ko aywa yow jiiteel ya ummun naas summa ginnaaw ba ñuy julli ñoom uxaalifu man ma bàyyi leen fa dem ilaa rijaalin ci ay góor ñoo xam ne fa axriqu ah fa uxriqa fa uxriqu alayhim ma ma taal seen kër yi seen kaw waaw waaw ndax dañoo julli suwuñ ci mbooloo yi waaye <clears throat> sauf que mooy euh, riwaaye yooyu yu imaam yu imaam al-Bukhari euh, imaam imaam imaam al-Bukhari ak imaam euh, Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah ala al-jami' loolu noonu amul ci riwaaye yii yu wér yi riwaaye bi mu ñëw te am ko riwaaye boobu dafa am da'f waaw waaw mooy li mu ne li ko tere defu ko moom alayhi salaam mooy ña nekk ca kër ya ci seen soxna yi jigéen ñi ak seen njaboot yi nga xam ne diina laa tajibu alayhum alayhim kama axbara huwa alayhi salaam an dalik comme ni yonent sa alayhi salaam xabaare loolu ne ñooñoo tax defu ko loolu nag moom rotul ci riwaay yu wéri newul nii ci Muwatta newul nii ci Saxiixayn riwaaya nag bi mu ñëw boobu ci riwaaya imaamu ahmad la rahmatullah alayhi te càll bi dafa am ah, ab da'if bu fa ne muy abu ma'shar al-madani muy najih ibn abdirahman ah kon mooy côté bi mu ci tegtaloo ne looloo tax taalu leen loolu noonu fi mu rote xadiis bi fa mu rote ci côté bii mooy wérul en tout cas mooy li mu bëgg a wax leer na mooy ne affaire bi lenn la liñ naan a fortiori rek yow bu dee ne kiiwu naafiq yi ab jàkka boobu ab jàkka la yeneen timalay sar sa am tàllu parce que li tax mooy la taxoon ñu def ko fa baaxul mais rawatina nag te jàkka lu baax xam nga jàkka jàkka mooy loo xam ne même bu dee léegi mu des yéenee ña ko fa def mais jàkka ci lu ñu doyal mooy mooy néeg bi gën waaw suuf si gën ci suuf yi mooy jàkka yi kon loolu ci lu ñu doyal bu dee ne ma loolu la taal ndax lu tax parce que yéenee ña ko fa def ak la tax ñu def ko fa mais kon kay waxatuñ yi nga xam ne nag moom ñoom ci seen boppu ñoom daan moom moom mutlaqan ñoom ci lu ñu doyal dañoo xaraam muy comme dancin yeeg yooyoo fi ñuy jaayee sàngara seeg fi nga xam ne fa la prostituée yi nekkat maison close yooyu loolu kay moo loolu kay ala baabi awla wa ahra loolu à fortiori à fortiori ñu war a taal yooyu yël moom loolu nag la jujublu waaw léegi nag exemple yi mu joxe mooy am na yoo xam ne mooy wérul comme li mu wane Seydina Omar dafa taal xasru Seydina Sa'd loolu wérul li mu mujjee tegtalu fii fin bi que ne looloo tax mooy loolu fi mu rot mooy côté boobu wérul waaye wax ji lim ci jublu loolu xam nañ ko tan li mu wax noonu la demee voilà noonu la deme waaw moo loolu mooy buñ poussé woon bu kii bi raisonnement bi mooy bu doon ne réewum jullit la bërëb yi gaa yi yàqoo yëpp dañ koy dañ koy dañ koy soppi waaw dañ koy soppi mooy yi nga xam ne ay ay ay salle de kii la de de de concert mais dañ koy def ay centre de conférence waaw yooyu lañ koy def maison de danse yi dañ leen di transformer lépp lañuy transforme te doone bon fii ay seytaane fi noonu mais boo fi defee lu baax lu yooyu dañuy daw lu baax laa fay xew parce que jàkkaay yonent ma lay saa saa nan la woon almeeru ay yéeféer lañu woon non fa jàkkaam gi ne si comme nañ ko gisoo woon ba ñuy ca début siira ba ca début kii ba boobu ba muy eh, gàddaay bi ba mu agsee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam kon lii imaam Ibnul Qayyim wax mooy nii la yooyu dañ leen a war a soppi waaw nit ki it ah, ci noonu it jikko bu bonee it day fexe di leen soppi moom waaw boroom jikko ju rafetul soxor iñaan waaw yéene woonu ñu jàmm jalousie jalousie yoo xam ne yu bon la waaw yooyu kooku ni ngay def mooy da koy soppi comme ni yonent ma lay saar soppee yooyu nag nag mooy ni danga leen di màbb ni leen di màbbe mooy par alquran ak na ngay màbbe jikko yooyu waaw jikko yu ñaaw yooyu tudd yàlla sa xool di tooy ngay dellu ci yàlla di xam ne buur yàlla mooy aji ku am kàttan ki te mooy dogal lu ko neex lay def lu waaye am daa fekk mu neex yàlla te ba nga xamee ne kon lii waaye am dafa neex yàlla nga fexe mu neex la yooyu noonu ngay màbbe sa dikko yu bon yooyu comme ni suñu comme ni yonent ma sarsam màbbe yu diraar waaw sa yooyu yëpp yu lëndëm yooyu yëpp nekk sa xol nga màbbe leen ak loolu wala am nga beneen choix comme li Imam Ibnul Qayyim wax mooy nga soppi leen waaw jikko bu ñaaw bu ne nga soppi ko muqaabilam li nekk opposé waaw bañ nit ñi nga soppi ko jikkoy bëgg nit ñi waaw yéene nit ñi lu lu bon nga soppi kook yéene nit ñi lu baax waaw égoïste nga soppi ko altruisme sox di di def te buur yàlla kese tax ngir nit ñi ngir di defal nit ñi ngir borom bi subhaanahu wa taala moo tax kon am insha allah kon tey dañuy yem fi insha allah ci lii al imaam ibn al qayyim wax ci wàllu wi ñu ngi kon côté masjidu diraar côté masjidu diraar ak ni nga xam ne noonu la ko yonent bale saa saa màbbe hein amaana buy di ñëw bala ñu commencé waat dinañ jëlaat quelque yoo xam ne euh, yuñ ci bëggoon a wax bu dee teewul nañ ko sinon ñu continuer waat ak ba léegi al imaam ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi ci Zaadul Ma'aad fi hadyi xayril ibaadi di wax ci li ñuy jànge ci ghazwatu Tabuuk fi sanati taasi'a min hijrati alayhi salaatu wassalaam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'in